waan abdillahi bni amri bni al-aas radiyallahu anhuma annahu sami'a rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul idaa sami'tumu nnidaa faqulu mithla maa yaqul thumma sallu alayhi fa innahu man salla alayya salaatan sallallahu alayhi bihaa ashran summa salu allaha liya alwasila fa innaha manzilatun fi ljannati la tanbaghi illa liabdin min cibaadillah wa arju an akuna ana hu faman sa'ala allaha liya alwasilata hallat lahu alshafaa'a rawaahu muslim rahimahullahu taala kon al imaamul xaafizu an-nawawiyu rahimahullah ginnaaw biñ gisee ci suñu jotaay bi ñu génn ñu ngi ci garab gi ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa ma'waahum wa maskanahum amiin di garab numéro cent quatre-vingt-six téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn mu doon baabu fadlil adaan buntu bi wax ci ngëneelu noddo ci suñu jotaay bii ñu génn nag gisoon nañu xadis bi ñu mujj woon gis moo xadis bi mille trente mu ne woon wa an abi hurayrata radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam idaa nuudiya lis-salaati bis-salaati adbara ash-shaytaanu wa lahu duraat waaw mooy xadis boobu amoon na solo bu ñu noddee rek saytaane day wan a gannaaw ngalawal foofu yépp daal di eh, lâché ay gazam foofu daal di foroxal daal di tojal ngalawal foofu yépp mu xesaw waaw te ñàng waaye borom bi daal di nañuy muccal ci di yëg yi iblis yu yées yooyu di def waaw kon tey ñu war a gis kon ngëneel loolu gisoon nañ jàpp no nodd day dàq seytaane day tax seytaane tiit daal di fàq daal di law daal ñal yi léegi nag ni war a gis xadis bi ci tegu muy xadis mu ne waan abdillah ibn amr ibn al-aas waaw mu ne mu ngi jële ci abdallah di doomi amr ibn al-aas ah radiyallahu anhuma mook baayam am na benn kii yow radiyallahu anhu kese lañ def mais mook baay bi ay saxaaba lañ yàgg nañ leen a gis annahu kaana moom sami'a dégg na rasulallah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam yaqulu mu naan ida sami'tumu nidaa bu ngeen déggee noddu bi faqulu na ngeen wax misla ma yaqul lu mel ni lii waa ji di wax mooy kan mooy noddukat bi waaw moo tax hadis bi ci tegu euh, bu saydna Abu Sa'id ida sami'tumu nidaa faqulu kama yaqulu al-mu'adhdhin waaw bu ngeen déggee nodd na ngeen wax lu mel ni la noddukat bi di wax kon mu ne ida sami'tumu nidaa bu ñëwaatee hadis mawlana ibn Amr radiyallahu anhuma mu ne bu ngeen déggee nodd na ngeen wax misla lu mel ne maa la nga xam ne yaqulu lay wax mooy noddukat ba summa bu ngeen ko waxee ba pare sallu alayhi na ngeen julli ci man yonent bi alayhi salaam fa innahu yëg leen ne man salla alayya salaatan képp ku julli ci man ngeen julli ah la ilaha illa allah salla dina julli fa innahu man salla alayya salaatan képp ku julli ci man ak julli sallallahu alayhi borom bi nga xamante ne mooy allah dina julli ci moom ashra <laughs> oh. fukk benn nga julli ci yonent bi saa saa borom bi julli ci yow fukk allahu akbar mu ne summa ginnaaw bi salullaha na ngeen ma ñaanal yàlla lii a ñeel ma man yonent bi saa saa al wasila al wasila waaw lan mooy wasila yonent saa daal di koy teg fa innaha mu ne ndax moom wasila ab tur la manzilatun ab bërëb la ab wàccuwaay la fil jannati ca aljana la tanbaghi yeellut illaa lulul li abdin benn jaam képp min ibadillah ci jaamu yàlla yi kenn képp la ñeel te wa arju jaamu yàlla yépp nag déppi maam aadama alayhi salaatu wassalaam ba ngay mujjee génn àddina ñoom ñépp kenn kese la yell la ñeel la yell ci moom wa arju man yaakaar naa am naa njort am naa yaakaar bu baax ci sama borom an akuna man rasulullah ma nekk ana man huwa ma nekk jaam boobee allahu akbar may budul moom ku muy doon ku ko ñemee doon ku dut moom allahu akbar fa man sa'ala allah ku ma ñaanal yàlla liya fa man sa'ala képp ku ñaan allah yàlla liya ñeel ma man rasulullah al wasila sallallahu alayhi daraja joojee wàccuwaay boobee ca ajjana xallat lahu shafaa dina dal ci kawam sama ramm dina wàcc ci kawam sama ramm dina ko laal nekkul bon am na ñenn ñu koy dina dagan ci moom mais masula xaram bay dagan mooy dina wàcc ci moom te yelloo na ko wajabat lahu comme ci yeneen yi waaw allahu akbar mu rawaahu xadiis bii de soloo na ko akbar muslimun al imaamu muslimu hmm? muy Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri an Naysaburi ah muy eh, eh, Naysabur nekk ci bilaadu Iran léegi ah muy Naysabur hein Nisaapur waaw ah, jullit yonent way saa saam dafa lay gisoon nañ xadiis Seyna Ubay bi cinq cent quatre-vingts hein <laughs> naan ko qultu man ya rasulallah inni ukthiru salata alayk Seyna Ubay mu taam mais yonent saa salaam man damay bari lu may jullee ci ci lu may julli ci yow waaye ñaata laay def ci julli yi may julli kaay may waay yi nga xam ne pour julli ci yow laa koy consacrer mu ne ko lu la soob rek macha <laughs> waaw mu ne ko arrubo bu ma xaajee daal ginnaaw bu ma defee sama farata yi ma jël mbir mi daal xaaj sama temps bi ñeenti xaaj benn xaaj bi mu ne ko ma shi'ta fa in shi'ta fa huwa xayrun <laughs> lu la soob <laughs> boo yokkee moo gën ci yow nee na ma ne ko xaaj bi kon mu ne ma ma shi'ta lu la soob rek waaye boo yokkee moo gën ci yow ma ne ko asulu sayni kon damay jël buñ ko xaajee ñetti xaaj ñaari xaaj mu ne ko marché talu la soob rek yow yow ubay <laughs> waaye boo yokkee moo gën ci yow mu ne ko léegi kon man sama taabo bi dama la koy defal di julli ci yow mu ne ko idan tub faa mbokk wa yow faru la ko sa mbokk <laughs> mu ne ko konoon tegoontees na la fegal bépp yitte boo amati soxla boo amati borom bi dala koy fajal yow yaay nekk sans souci <laughs> ndax diñ ko am de ndax yàlla bindul ko amul ay souci mais mooy borom bi da indi ci ay bayow lu mu gën a simple lay romba wa yughfar lakum lan bug ba pare mu jéggal la say say say say say say bàkkaar taxoon nañ ci xadis boobu dellu fa yaa vay ci cinq cent quatre-vingt euh, moo tax ngëneelu salaatu ala nabi ko defal buntu tamit moom euh, ki nga xam ne mooy al imaamu al xaafizu an léegi kon mu ne kon rawahu muslimun mu ne al muslim moo ko solo léegi laaj mu njëkk mi mooy est-ce kon al imaamu muslim kese moo ko solo ñu ne la déedéet sëriñam al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullahi alayhi daal dina koy solo na ko naan al imaamu boreen bokku taal al imaam abu daawuda ak al imaam at-Tirmidhi an-Nasa'i wa sunanul arba'a al imaam Ibn Maaja moo ko solowul imaamu as-Sahihayn imaam Muslim moo ci wéete al imaamul daal du koy al imaamu Muslim ibn al-Hajjaj mi nga xam ne nee na moom kese moom moo ko soloo moom mu ngi ko indi ci benn bërëb kitaabu salaa baabu istihbaabi alqawli misla ma qawli almuazzini liman sami'a mu ne haddathana Muhammad ibn Salama almuraadi mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Muhammad ibn Salama almuraadi di Muhammad ibn Salama ibn Abdillah ibn Abi Fatima almuraadi aljamali mawlaahum Abul Haarith almisri alfaqih rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Abdullah ibn Wahb mu nekk ñu nettali ma Abdullah ibn Wahb di Abdullah ibn Wahb ibn Muslim al-Qurashi al-Fihri mawlaahum Abu Muhammad al-Misri al-Faqih rahmatullahi alayhi an Haywa moo ko jëlee ci Haywa di Haywa ibn Shurayh ibn Safwan ibn Malik at-Tujibi al-Kindi Abu Zur'a rahmatullahi alayhi ñi ne Abu Yazid al-Misri az-Zahid wa al-Kindi al-Hadrami tujibi la kindi la hadrami misri az-zahidu rahmatullahi alayhi wa Sa'id ibn Abi Ayyub wa ghayrihima ci ñaari sëriñ la ko ibnu Wahb ñu ëpp nañ ko sax daal di jël muy Haywa ak Sa'id ibn Abi Ayyub muy Sa'id ibn Abi Ayyub Miqlas <laughs> Abu Yahya al-Khuza'i al-Misri rahmatullahi alayhi ak ñeneen voilà loolu grawul jaxaala ñoo ñàkk leen a xam c'est pas grave ndax ñële wóor nañ bi Haywa a Sa'id ibn Abi Ayyub Miqaas rahmatullah alal jamii an Ka'b ibn Alqama ñoo ko jële ci Ka'b ibn Alqama ibn Ka'b ibn Adi ak Abu Abd Abu rahmatullah alayhi boo gisee càllale bi càllale ñan la waa Misra Muhammad ibn Salama al-Muradi Misri la Abdallah ibn Wahb Misri taalibe la woon Imaam Malik Medina la woon mais après Misri la dëkkoon Haywa gis nga ko Ibn Shurayh moom tamit li nga xamante ne wax nañ la Misri Tujibi la Kendi Hadrami Misri Zahid naka noonu Sa'id ibn Abi Ayyub moom itam Misri waaye Khuzaa'i mawlaahum Ka'ba moom mu jël ñoom ñépp ñu jële ko ci Ka'b na mooy Haywa Sa'id ibn Abi Ayyub ak ñeneen ñu ñu ne ñu ñoom ñaar Ka'b ibn Alqama moom Misri la Tanuuxi la Ka'b ibn Alqama ibn Ka'b ibn Adi kon rahmatullah alayhi an Abdurrahman ibn Jubayr moo ko jëlee Abdurrahman ibn Jubayr moom itam Misri la muy Abdurrahman ibn Jubayr al-Misri al-mu'adhdhin mawla Nafi' ibn Amr rahmatullahi alayhi moom nga xam ne al-mu'adhdhin noddukat la woon Allah <laughs> an Abdullah ibn Abdullah ibn Amr nekkoon na Misra ah nekkoon na Sham nekkoon na Misra waaye euh, nekkoon na Makka nekkoon Sham nekkoon na Misra tamit waaye Sham la ginoon a nekk ginnaaw bi voilà euh, te moom mii euh, am na sax ñu ne moom mii Abdallah ibn Amr ibn al am na ñu ne sax non seulement Misra googu fa la juddoo <laughs> parce que baayam daam <laughs> xam nga moom bi muy juddu euh, mooy bokk moom moo moo moo njëkk dugg ci lislaam bàyyam Amru ibn al-As waaw moo njëkk a tuub njëkk a gëm yonent bi alayhi salaam te fekke na yonent saa salaam waa Quraysh yenn yu ñaaw yiñ ko doon teg euh, moom fekke woon na ko Abdallah ibn Amr waaw moom non seulement euh, am nañu ne moom mii mais kii na quoi am na ñuy wax loolu ne Misra fa la juddoo am ñu ne mukk voilà léegi nag fi mu génne àddina am na ñu ne Misra la génne àddina am ñu ne Taif am ñu ne Makka am ñu ne Sham waaw kon euh, loolu lu am am solo la bokkoon ci al-abadi al-abadilla al-arba'a ñeenti Abdallah yi nga xam ne ñoo doon jant njollooru seen jamono muy Abdallah ibn Abbas Abdallah ibn Umar ak Abdallah ibn Amr bi ak Abdallah ibn Zubayr radiyallahu anil jami' rahmat euh, kon an Abdillah ibn Amr ibn al-As gis nga mën nañ nag d'une part égyptien la woon misri la annahu sami'a mooy kon càllale bi waa misri la allah càllale waa Égypte boobu allahu akbar ñu ñëpp égyptien lañu bon imam Muslim n'était pas égyptien <laughs> mais bon <laughs> voilà an abdillahi ah ibn amr ibn al-aas radiyallahu anhu abdallah ibn amr ibn al-aas ibn wa'il ibn hashim ibn su'ayd ibn sa'd ibn eh, sahm ibn huzayd ibn ka'b ibn lu'ay ibn ghalib al-qurashi az-zahmi abu muhammad ñi ne abu abdurrahman ñi ne abu nasir ñi ne ah, eh, gisoon nañ moo yaayam <laughs> bimu ne yoneen sa sam daf maa romb maag sama yaay ñuy jooyante ab ab ab sàkket ab mur te nañ la yaayam nii di Rayta bint Munabbih Munabbih ku grand lool bokkoon na ci ashaddu du min al aada Abu Lahab ak frère bi ibn al Hajjaj yaka ñoo yéesoon ci l'islam te doomam jii di Rayta di yaayu Seydina Amr ibn Abdallah ibn Amr ibn al-As bokk nañ ci jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo ñëwoon Uhud yëpp ya àndoona ci yéen yéen yéen yéen yéen kii woon <laughs> waaw ñi gënoon a mere ñi ki la bokkoon ña demoon bokk nañ ca ña defoon jëf yu ñaaw ya jàpp jigéen ña di euh, euh, ñañ faat keroog Uhud bopp bi di seen nopp yeeg yooyu di ko def ay caq te ñépp lañ daggoon kenn kese lañ bawoon waaw muy doomu Amr ibn Sayfi mu yiis mi Abu Amir al-Fasiq doomam ji te mooy Hanzala waaw Hanzala al-Ghasiilul Malaa'ika Euh, euh, euh, Hanzala moom lañ lañ baax waaw parce que dañ koo xoole baayam quoi comme que baayam def na effort ba ànd ak waa Quraysh jàppale leen ci xare bi moo njëkk a tàmbali xare ba bon ñu xoole ko baayam te baayam baayam mu yiis mi <laughs> Abu Amir al-Fasiq sawaay nga xam ne keroog bi mu génnee ak bi biñ ko faatee mu ñëw ci toolu xare Uhud bi xool gis doom ji ñu faat ko comme que waa Quraysh la àndoon mu ne mu teg ko ci biir bi yow koor boo xam ne génn na àddina mu teg ko naan ko tere woon naa la nga ànd ak ñii waaye nag nga ma respecté woon nga am voilà ma ak sa yaayam xoolal ci tere woon naa la nag malgré nga xam ne yeneen saa sam la doon wax quoi ak jullit ñi. bay dee fii kajj ko ba pare naan waaye nag je reconnais que yow ku baaxoon nga waaw laqad kunta barram li di bil walidayni quoi ah, waaw waaye nag je kajj voilà man iyaadu billah moo tax alxuraan moom moom waaw ñu naan ko ar-rahib saa saa tudde ko al-fasiq kàccoor bu yées kon mu ne kon Amr ibn al-As Abdallah ibn Amr ibn al-As annahu sallallahu alayhi wa sallam yaqul idha sami'tumul mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqul thumma sallu alayya fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha ashra thumma sallu allaha li alwasila fa innaha manzilatun fil janna la tanbaghi illa li'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana hum faman sa'ala li alwasila hallat lahu shafa'a voilà nii la ko al imaamu daal di soloowe Euh, léegi euh, hadith bi lëkkaaleeb ak suñu bunt bi hmm? mooy bunt bi ñu nekk di wax ci gëneelu noddu mooy kon gëneelu noddu am na yuñ ci gisoon te waxoon nañ ko répété woon nañ ko répété waat alhamdulilah defoon tamit benn récapitulatif alhamdulilah ngëneel yëpp ci euh, jotaay bi ñu génn ak di ko jiitu kon jarul ñu ciy jaaraat xam nañ ko mooy hadith yi romboon mu leeral ko léegi bii yonent bi saa saam dañu xamal ne mooy yi ñu génn ay xadiis la yoo xam ne mooy nodd ci boppam ko koy def ah, ak moom nodd ci boppam li may liggéey ci saytaan ak yooyu ak moom li mu représenté ak li mu doon ak gëneel yi ci nekk ak ña nga xam ne ñooy noddukat yi nga xam ne ñoo gën a gudd lool waaw ba pare di leen may buñ koy def mu dàqal leen saytaane te bu leen dàqalee dàqalaale nag ñi ci wet gi ñiy dégg ñu nekk ci wet gi saytaane parce que ñi koy dégg parce que foofu ñëpp dafay ram lu day daw day faq day ñaari bii nag yonent bay saasaam nag di ñu jàngal loo xam ne nodd am lu gën a tolaw yow miy dégg waxul noddukat bi moo tax déggee nodd bi kon waxul ak noddukat bi noddukat bi wax nañ koy biram ba mu xam nga li nekk ci di nodd waa léegi man mi koy dégg nag damay toog rek naan eskay eskay eskay déet yone saa sam ne déedéet non ida sami'tumun nidaa bu ngeen déggee woote gi waxoon naa la woote gi du du n'importe woote ah mooy woote gi nga mooy noddu gi commencé allahu akbar allahu akbar te jeexe la allah boobu lañ la wax ah voilà boo ngeen ko déggee muy tàmbali fa qulu yéen dégg xadiis bii ñii dégg lay waxal ñii dégg lu nodd wala dégg nodd ñooy lay waxal parce dégg lu nodd ak dégg nodd bokkul kii déglu daa bàyyi léppam concentré wu di ko déglu ki dégg mooy moom la mu ngi woon ci leen rek dikki dikki noonu waaw kay léegi nag mooy ak ah yow bul yemati ci dégg léegi déglu te concentré di wax nag lan mooy say teggin ci jamono jooju mooy waxal li noddukat bi wax waaw kay léegi euh, pour bañ a guddal comme que daa muddi masala yu bari yu jëm ci hadis bi dañ koy bàyyi ci hadis bi ci tegu ndax ñoo niroo wax nañ la ko sànq. muy xadis bi ci tegu muy xadis Seydina wa Mawlana Abu Sa'id min Bani Khudra allah non ñoom foon foofu billahi foofoo neex li di daa neex waaw waaw mooy al-Khudri radiyallahu anhu mu ne leen saa sam nee na ida sami'tumu nidaa fa qulu kama yaqulu al-mu'adhdhin foofu insha allah masalo yu bari foofu lañ koy def lu mel ni waa léegi yeneen saa sam kat dafa digle nee na ida sami'tumu nidaa bu ngeen déggee nodd bi fa quulu na ngeen wax misla ma yaqul lu mel li muy wax waa koy kon loolu day wane ne kon man bu ma déggee kuy nodd farata la ma may wax li muy wax parce ne saa sama digle kat taal amrul mutlaq yaq euh, yaqtadil wujub digle gi nga xam ne dafa joyu li gën a dëgër mooy ne loolu day wane ne lii farata la kon loolu farata la ñu ne la xaaral bul gaawtu maa hukmu ijaabati euh, al mu'azzin voilà lan mooy àtte wuyu noddukat bi bu waxee loolu loolu insha allah nañ ko nañ ko dugal bii di ñëw nañ ko bàyyi bii di ñëw waaw insha allah kon ngëneelu ki nga xam ne mooy dégg noddu mooy na répété li noddukat bi wax su ko fii dafa am benn affaire boo xam ne al bunt bi yépp euh, am na benn xadis boo xam ne mënoon na ko fi dugal mooy xadis Seydina Muawiya waaye ak Seydina Umar wala xadis Seydina Umar ibn al-Khattab ak say ak xadisu Seydina Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anil jami' mooy na nga wax day wax comme li muy wax ku dégg noddukat bi na wax lu mel ni li noddukat bi wax est-ce que ça veut dire que ci lépp kàddu gi yépp la. bu nee allahu akbar allahu akbar ma ne allahu akbar allahu akbar ma ne allahu akbar allahu akbar ma ne allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ma ne ashhadu an la ilaha illa allah mu ne ashhadu an la ilaha illa allah man ashhadu an laa ilaaha illallaah ashhadu anna muhammadan rasuulullaah man ashhadu anna muhammadan rasuulullaah ashhadu anna muhammadan rasuulullaah hayya ala salaa ma ne hayya ala salaa hayya ala salaa ma ne hayya ala salaa hayya ala al falaah ma ne hayya ala al falaah mooy kii dégg hayya alal falah man hayya alal falah allahu akbar allahu akbar man allahu akbar allahu la ilaha illa allah wax li mu wax euh, laa ilaa lan nu mu mujjee wax laa ila mooy li mu wax rek voilà a ilaa illallah di sax du xaw ma nu ma man la noddukat bi man ñii di di ko répété wax jaxasoo na saabu léegi mooy ma wax loolu est-ce que loolu lay tekki parce que xadiis bi ci kaw loolu lay niru ah. noddu fa quulu na ngeen wax misla ma yaqul lu mel li muy wax loolu dañ naan la loolu am la dafa joyu dafa général waaye am na lu ko tënk mooy xadiis Seydina Umar ibn al-Khattab bi nga xam ne al imaamu Muslim ibnu al-Hajjaj bi muy tegale xadiis al-As bi nekk ci kitaabu salaa baabu istihbaab qawli al-mu'adhdhin liman sami'a xadiisu Seydina Abdullah ibn Amr bi la jëkk indi bi bon li mu njëkk a indi sax ci buntu bi mooy xadis bi ñu war a gis fii di ñëw te ñu wax ko sànq Seydina Abu Sa'id nga xam ne muttafaqun alayhi la ila sami'tumu nidaa fa qulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin bu ngeen déggee noddu na ngeen wax lu mel ni lu noddukat bi wax après mu teg ci xadis bii ñu nekk muy Seydina Sa'id Abdallah ibn Amr ibn al-As ila sami'tumu al-mu'adhdhin fa qulu mithla ma yaqulu thumma sallu alayya fa innahu man salla alayya salatan salla Allahu alayhi biha ashra voilà mu indi xadis bii ñu nekk ginnaaw gi nag ca la teg xadis Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu boobu nag mu ne yonent bay saa saam nee na qaala rasulullah Seydina Umar radiyallahu anhu mu ne dawal yàlla saa saam nee na idaa qaala al-mu'addinu allahu akbar allahu akbar mu ne yonent saa saam nee na bu noddukat bi ne allahu akbar allahu akbar fa qaala ahadukum kenn ci yéen ne allahu akbar allahu akbar voilà mooy wax li mu noonu li mu wax. summa qaala ginnaaw gi noddukat bi ne ashhadu an laa ilaha illa allah qaala waaj a wax te dégg lool ne ashhadu an laa ilaha illa allah mooy répété la wax summa qaala noddukat bi wax ashhadu loolu nag yeneen saa sax waxu la ne yow ashhadu an laa ilaha illa allah benn yoon nga koy wax non mooy lii day wax ne mooy lu mu wax rek nga wax ko léegi da lay wax baat yi nga xam ne benn yoon même bu dee dañ koy répété mu wax ko benn yoon voilà kon bam ne allahu akbar allahu akbar bu njëkk bi ashhadu an la ilaha illa allah waa ji ne ashhadu an la ilaha illa allah mu ne ashhadu anna muhammadan rasulullah waa ji ne ashhadu anna muhammadan rasulullah thumma qaala nee na bu pareeloo ba ne hayya ala salaa qaala mu ne waa ji nag wax bu boobaa la hawla wala quwwata illa billah voilà la hawla amul pexe waaw ngir mucc waaye amul pexe ngir génne indi Euh, way way ngëneel gu mag gi nekk ci nodd du samay pexe wala quwwa du sama kàttan mooy tax ma daj ngëneel ga illaa billaa lu dul li ngëneelu yàlla kese la waaw moom lañu defal mais sama dara samay pexe sama doole dara laa ci def waaw mu ne kon gis nga hayya ala salaa boo xew mu wax lool summa qaala ginnaaw bi mu ne hayya ala al falah noddukat bi ne hayya ala al ñëw leen ci euh, yiw gi pexe gi qaala moom mu ne laa hawla wala quwwata illa billah waa ji ne laa hawla wala quwwata illa billah summa qaala allahu akbar noddukat bi ne allahu akbar allahu akbar waa ji ne allahu akbar allahu akbar summa qaala waa ji ne noddukat bi laa ilaha illa allah waa ji gi répété ne laa ilaha illa allah min qalbihi bu ko waxee lool ci fas ko ci ci xolam mu dëggu ci moom daxalal janna kooku moom deewatee mu duggu àjjana allah moom laa doon wax quelle erreur monumentale nit ñi di jàngale yii nit ki di noddu nga ñëw ci conférence wala fenn nga bàyyi ba waa ji jamono ji nga xam ne moom la nit ki jóg di noddu ngeen di profité ngir di waxtaan waaye waaye dama la gis a gis ah, lu la saa soxna Mbène boo waxee lii dugg nga àjjana daxala ah, mooy da koo conjugué sax au passé comme yow dugg nga àjjana wala waxul sax dina dugg mooy dugg na waaw même qalbihi mu dëggu ci xol. kon lii hadis bi lan lay wane day wane ne ah ah ah, ah, ah, ah kon ah oui kon mbir mi am na loo xam ne lees waxut la ci mbir mi mooy kon bu ngeen déggee noddukat bi idaa sami'tumu nidaa fa qulu misla ma yaqul ah kon loolu ah tënk na mbir mi ah waaw mooy tënk na li amoon ah <laughs> li nga xam ne daa woon lu lu jooyu mooy eh, nekk na loo xam ne dañ koo dañ koo tënk voilà mooy dañ koo tënk waaw kay waaw kon eh, kanta xadiisu Seydina Muawiya bee nag moom radiyallahu anhu lii mooy xadiis Seydina oh, Muawiya imaamul Buxaari ak imaam Ahmad sëriñam moo ko ci jiitoon ak imaam an yu mujj solo alors que xadis euh, bi ñu génn sànq mooy xadisu Seydina wa Mawlana Umaru ibnu al-Xattaab imaamu euh, Muslim al imaamu Abu Daawuda rahmatullah alayhi ma ñoom ñaar ñoo ci wéete Seydina Muawiya radiyallahu anhu wax li Seydina Omar comme li mu wax euh, mu ne fekk bon mu ne dafa wax ne lamma qaala hayya ala salaa qaala la hawla wala quwwata illa billah mu ne wa qaala sayyidina Muawiya mu ne hakadha sami'na nabiyyakum sallallahu alayhi wa sallam yaqul allah waaw mu Isa ibn Talha ibn Ubaydillah ibn Uthman ibn Amr ibn Ka'b ibn Sa'd gis nañ ko fan yi naroon ko jaawale <laughs> waa kër Abu Talha yi <laughs> kii Taymi al-Qurashi la Abu Muhammad waaw ah <laughs> <laughs> waaw mooy Talha na ko jaawaleeg doom abu abu abu Talha bi hmm? ak moo famille bi mu ne man dama dégg Muawiya yow man muy wax comme li noddukat bi wax wa ashhadu anna muhammadan rasulullah léegi nag mu ne lamma qaala waaye bi waa ne noddukat bi ne hayya ala salaa ñëw leen ci julli ji qaala mu ne laa hawla wala quwwata illa billah noddukat bi mu waxee lool mu ne leen nag bi mu paree mu leeral taabee yi ndax boo defee loo xamante ne nii yow boroom xam-xam bi def nga loo xam ne amaana wala muy yokku leen nga xamal leen lu ñu xamuloon wala sax mu danga xam ko mooy euh, refete lu baax daa baax waaw waaw lu baax ci kaw baax waaye xamal leen moom nii saxaaba te ñu ëpp fii xamuñu mbir mi te du ñuy saxaaba mu xamal leen ne leen gis nga lii ma wax de laa hawla wala quwwata illa billah mu ne hakaza naka nii sami'na la ñu dégg nabiyakum seen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla na borom bi julli ci moom te sëlmal yaqulu nii laa ko dégg man Muawiya mu koy wax kon nag mu ngi nii gis nga kon lii nii daa nekk loo xamante ne dafa tënk lii nga xam ne moo joyu ci xadis bii nga xam ne day confirmer règle bi nga xam ne al al xaas al al muqaddamun ala al am mooy li nga xam ne day ñëw bon dinañ ci ñëw ci hadis bii di ñëw insha allah euh, ak boroom xam-xam yi euh, wute bi am fii quand parce que du ñépp ko gisee nii même bu dee ne lii mooy lii dëgër mooy ne lii dafa tënk mbir yi comme ni ko Seydina Omar ibn al Muslim ak na ko noon al euh, Seydina Muawiya al imam al Bukhari radiyallahu anil jami' daal di leerale que ne kon loolu daa tënk li ñu am fii ci hadith Seydina Abdallah ibn Amr ak yeneen hadith yi nga xam ne dees na ko tudd insha allahu tabaraka wa taala kon loolu lu leer kon loolu euh, mooy côté boobu nañ ci bàyyi xel wallahu taala alam ah kon loolu am na solo kon loolu lu ama am solo la quoi loolu daa nekk loo xamante ne lu ama am lu ama am solo la aywa loolu daa nekk loo xam ne euh, euh, lu ama am solo la kon daa nekk di li ko tënk kon wax jooju ida sami'tumu nidaa mooy xadiis saydna Umar ak xadiis saydna eh, Muawiya radiyallahu anhuma hmm? eh, léegi eh, kon lii nag comme li Imaam An-Nawawi wax yeneen saa salaam daa muñ ci teg wax leen lu mel ni li faqulu misla ma yaqul waxal comme li noddukat bi di wax waaye leeral na ci xadiis yi ñu wax ñeeyu ñaar yi saydna Muawiya ne dañ ci radiyallahu anhuma ba mu des bu dee hayya ala salaa yow bul ne hayya ala salaa mais la hawla wala quwwata illa billah mu waxaa lool nga ne laa hawla wala quwwata illa billah moo tax loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër te loolu la ñu yoonal li dañ ñëw gën a dugg ci lool insha allah ci jotaay bii di ñëw léegi moo tax imam an-Nawawi ci al-Minhaj mu ne wa fiihi saa sam ginnaaw gi dane summa sallu alayhi ginnaaw gi na ngeen julli ci man waaw moo tax mu ne wa fiihi istihbaabu salaati ala rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam ba'da faraagihi min mutaaba'ati al-mu'adhdhin hadith lii dañ ciy jànge ne sopp bu ñu sopp nit ki julli ci yonent bi alayhi salaam ginnaaw bi nga xamante ne ci la pare di topp noddukat bi ci lim doon wax mu koy répété ba mu des ci hayya ala salaa la mu ne laa hawla wala quwwata illaa billah hayya al falaah mu ne laa hawla wala quwwata billah kon lii am nay temps année deux mille dix yi deux mille dix neuf man azan basique yi ma doon dégg dañ ko doon suti julli ci yonent ma lay saa saam bii yonent ma lay saa saam wax te nag lépp luñ la luñ la wax ne defe ko nii sariyaane la defe ko nii ngir am lii il faut ma defe ko noonu fekk amul dalil leneen lu ñëw luy wane ne loo non c'est que loolu boo ko defewul noonu sax mën nga ko caa am te loolu moo amul yonent ma lay saa saam dafa li mu wax dafa leer ida sami'tumun nidaa faqulu na ngeen wax waaw misla lu mel ni maa yaqulu comme noddikat bi li muy wax ginnaaw gi summa sallu alayya ginnaaw gi ngeen julli ci man kon julli ci man bi laata li mu digg ci ku def yii yëpp répété li imam bi wax noddukat bi ba pare julli ci moom loolu foog nga defe ko noonu waaw léegi nag ah mu ne kon lool li imaamu Nawawi li wax lool lu ñu sopp la lu ràññeeku la boo paree ba dégg ba répété lépp nga ne allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa wala allah abdullah noo ko gën a si si yaa boo ko waxee julli nga ci yonent bi saa saa noo noo ko formulé la en tout cas julli ci yonent bi saa saa allahumma salli wa sallim ala nabina muhammad ak allahumma salli wa sallim ala muhammadin loo ko man di waxee waaw ak salaatul ibrahimiyya lépp julli ci yonent bi alayhi salaam boo ko defee ginnaaw gi nag summa ginnaaw gi salullah li al wasila na ngeen ma ñaanal al wasila waaw ngeen ñaanal ma al wasila loolu nag hadis bii ñuy ñëw mooy hadis bii di euh, Seyna bi mu ci teg mooy hadis Seyna Abu Sa'id beneen bi mu ci teg moo leeral mais loolu man lañ koy waxee da ngay taxaw ne allahumma ati muhammadan wala nabiyana muhammad al wasila am na nu mu ko waxee noo xam ne terme prophétique yi ko yonent bi sallallahu alayhi jàngale waaw. muy allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati muhammadan al-wasilata wal-fadila wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu voilà loolu la waaw am na yeneen yokk yu am ci sunanul bayhaqi innaka la innaka la tukhlifu al-mi'ad voilà am ñu ko rafetlu ne loolu yokk la boo xam ne mën nañ koo wax